sayyidil mursalin sayyidina wa xabibina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain asalaamaaleykum mbokki jullit yi fi teew ñoo ngi leen di nuyu te di leen baalu àq di leen baalu àq ni ko mu assasatul wafaa bi xuquuqil imaan baaxoo defe ci weeru koor gi wépp ci bis bu nekk ci waxtu yi ci ndigalul ki nga xam ne mooy ko wér dellusiwaat nañ tey ci weeru koor wépp ci bis bu nekk ñu tànn benn ci tomb yi nga xamante ne jàpp nañ ne buñ ko bokkee jàngat dis na ci jariñu des na ci jariñe ñu fas yéene dalal kenn ci borom xam-xam yooyu mu ànd ak ñun tey ngir ñu jàngat benn ci tomb yooyu nga xamante ne tànn nañ ko xamaa ni ñu ko baaxee defee rek bala ñoo jox kàddu gi ki fas yéene def waxtaan wi tey dañuy xamle aslëf rekk ci ay jaar-jaaram xamle tamit li nga xamante ne moom la fa yéene waxtaane ki ñu dalal tey mi ngi tudd sëriñ Muntaxa Jatara di doomu Baye sëriñ Jatara mi ñëpp xam ci Touba sëriñ Muntaxa Jatara moomu mi ngi jànge alquranul karim ci dëkk bu sell boobu di Touba bi mu noppee ci njàngu alquranam daara yi nga xamante ne ràññiku na ci njàngum xam-xam ci biir Touba te képp koo xamante ne boroom xam-xam nga ci Touba daanaka mën nañu wax na jaar nga fa ci daar yooyu rek la jaar muy diggante kër Serigne Habib Mbacké ak foofu ci jumaa ji ba mu xam loo foofu lu baree bari ca la fa jógee dem ci école bu mag bi nekk ndaam di école Serigne Mourtada Mbacké muy Al Azhar foofa tamit mu jàng fa aslëf jàng fa ab diir ginnaaw bi mu jóge fa dem Arabie saoudite ci université bu mag boobu nekk Riyad muy Jamiat Malik Saoud foofa la jànge ba am licence ci kulliyatu sharia ba mu fa jàngee ba am licence ci kulliyatu sharia la dellusiwaat fii ci réew mi bi mu dellusiwaatee ci réew mi di yëngu waaye nag taxul mu bàyyi yëngatu boobu ci wàllu gëstu ak di xamlu ba yàlla tawféexe ko mu admis ci benn concours ñu jël ko mu nekk inspecteur de l'enseignement en ñu affecté ko fële ci Louga muy former ñi nga xamante ne ñoom lañuy jël ñu nekk ay jàngalekat kon ci gàttal kooku mooy ki nga xamante ne moo fas yéenee waxtaan ak ñun tey jii li mu fas yéenee waxtaane nag mooy kenoy ak war na koo déglu ba xam ndax moom nattukaay bii nga xamante ne moom la waxtaan waxtaankat bi indi nattukaay boobu bu ca nattee boppam dana ko dana ca fees dell wala dana manqué wala dana ko ëpp kon yaakaar naa ne ku fi teew ku nekk war nga koo teewlu bu baax a baax ba xam lan mooy ak taalibe xam nan nga cay doxe xam tamit nan nga cay jariñoo kon li ñuy def dañ koy jëbal kàddu gi rek yàlla na ko yàlla def waxtaan yi fi jot a jàll ak yi nga xamante ne insha Allah min ash-shaytaan ar-rajiim wa salaamu ala al-haadi al-amiin sayyidina wa mawlaana muhammadin al-makiin wa ala aalihi wa ashaabihi sawi ridwaani wa tamkiin allahumma laa ilma lanaa illaa maa 'allamtanaa innaka anta al-'aliimu al-hakiim rabbi ishrah li sadri mbokki jullit yi mbokki taalibe yi fi daje tey ñu ngi leen di nuyu di fab nuyoo yooyu ak ziyaara yooyu yépp di ko teg ci loxol kilifa dëkk bi di kilifa maam Cerno Birahim muy seen Cheikh xadi di ko ñaanal yàlla moom ak njaboot gi topp ci moom yépp yàlla may leen fan wu gudd wéral seen yaram bañ àggale ñi ngi ñaan yàlla weer wi ñu nekk lépp loo xam ne yàlla digge ko ci dëxëñ ne ko ci biir dañ mën ko tënk ci ñett yi nga xam ne moo ci gën a am solo mooy arrahmatu raxmatu wal itqu min an naar muy njéggal wala yërmande ak njéggal ak goreel ci sawara ñett yooyu nga xam ne moo nekk ci biir weer wi yàlla may nu nu àggale weer wi ba màng leen ñoom ñett ñépp jaay seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam war na ci ñun ndax cant gi li ko waral mooy ñaari mbir benn bi mooy barab bi dañu fee am cër boo xam ne cër bu ñuy tiitaroo la cër bu ñuy bégee la ci fépp foo xam ne xam nañu ni ñu fi mel ndax gannaaw bu taalibe gi jàllee yépp waaye bokk gi ak cosaan li lépp fii la depare ndax buñ ne kii waxtaan mooy kan ñu ne sët la ci sëriñ Mayasin Diop defe naa ñi dëkk Daaru Muxti xam kat maay maam Thierno Birahim danañ xam ne kooku war naa wax fii beneen bi ci des mooy mawdo bi nga xam ne moom lañuy waxtaanee muy almuridiya kon wax dañ naan ay théorie la ay wax la yoo xam ne rek dañ koy dégg ne nangam moo dig taalibe waaye théorie bu ne la ca gën a am solo mooy ñu mën koo wone ci pratique wax yoo xam ne danañ ko mën a jëmmal ba nit ki ñuy waxal xam ne lii ñuy wax du wax yuy naaw ci ngelaw li rek mënta am du bisaaliyaat li euh, mel nañu ko bëggee suñ dee waxtaanee almuridiya ak taalibe di ko waxtaanee ci Daaru Musti yaakaar naa ne kenn ku ne danga nga mën a làmb ak bi daj ko ci sa loxo ci borom Daaru mussi kon loolu day nekk loo xam ne day mel ni tomb bi fuñ ko mën a waxtaanee mu yay fa fii lañ ko gën a mën a waxtaanee mu yay fi ndax bu dee ab théorie danañ mën di ñu tànnee tomb bi danañ ko waxtaanee fii awma ci nekkoon na lu ma doon ne bu ma nee ak taalibe mel noonu te doon dund ci kaw suuf kon ni mi ngi doon dox ci kaw kenn ku ne xam ne kon warees na ko mën a roy ba di seytaane di faral di wax naan buñ ko mën a roy duñu ko topp dabut raw say morom soo ko dabut raw say morom te raw say morom rek lañ sàkku ci yow waaye waxuñ la nga dab kon boo rawee say morom rek yow wàcc nga kon eh, ab théorie muy ay nasariyaat nasariyaat yooyee wala théorie yooyee suñu ko xoolee ci mam na ak njabootam mën a xam ne loolu lu dëggu la loolu lu mën a nekk la ba kenn ku nekk mën leen caa roy ca loola ndax waa ju baax wala lu baax lu ñuy waxtaane lu ne la ca amal njariñ ci ki koy diglu mooy lu mën a roy jariñoo ko waaye du caa gën waxtaane ay baatin wala waxtaanee ay xarbaax rek mooy amal njariñ nit ki dana dolli pësteef daal di cee mën a jariñu ci àdduna mën cee jariñu ci àllaxira kon tomb bi ñuy waxtaanee ngir bu gudd la bu yaatu la waaye ginnaaw waxtu bi dafa gàtt ndax feek timis rek la dañuy jéem a def lu ñu man rek ngir résumer ko ngir gàttal ko ba nga xam ne kenn ku nekk da ci mën a jariñu bu ko defee nag boroom xam-xam yi ci boppam bu ñu ci jógee danañ ko mën a gën a yaatal danañ ko mën a gën a topp ba kenn ku nekk la ca ci ay détails ñu mën koo jariñoo waxtaanal léegi ci salle bi muy dañoo toll ci jamonoy wax ak jamonoy jokkoo àdduna bépp dañuy waxante léegi àdduna bépp dañuy jokkoo loo yor lu ne da nga ku la ne yow li nga yor lu mu doon ginnaaw ñun dañoo yor marchandise nag muy ak murit yor marchandise muy ak taalibe soo doxoon ci mbedd mi ba dajee nit ku ca bokkul te bëgg caa bokk wala muy gës lu doon mu laaj la waaw yow ak murit mooy lan ak taalibe mooy lan lan nga koy tontu loolu defe naa lu am solo la doon yow gëm nga li ngay gëm doon nga ko waaye am na keneen ku ko gëmul wala mu bëgg koo gëm te xamut lu mu doon mu laaj la lii nga gëm lu mu doon ba ma mën koo gëm wala mu mën koo xam nga mën a teg ci loxoom loo xam ne dana ko mën a jàpp su ko doyee mu gëm ko su ko doyut it mu def la muy def kon ñun ñëpp kenn ku ci ne mën nañ laa dem ci mbedd wala ci jataay wala ci réew moo dem tukki fa ñu laaj la waaw ak taalib bi wala ak morit gi ngeen di wax mooy lan ñu jàpp ne nag loolu ginnaaw borom murid gi ci boppam ci biir yi wax lu lu tekki ak taalibe ñu jàpp ne loolu day nekk farata ci taalibe yi kon ñu génne loolu ba teg ko ci loxo yi nit ñi ba bu génnee ku leen ko laaj ñu mën a teg ci moom loo loo xam ne su ko liiree wala mu gis ko loola dana ko war a mën a doy su fekkee koo xam ne kuy doylu la loolu moo tax ñu tànn tomb boobu waaye ku ne xam na ne murid du diine ju bees yoo xam ne Sëriñ Tuubaa da koo indi wax benn waar la ci biir tool boobu nga xam ne mooy lislaam kon war nañoo xam lan mooy lislaam ci boppam suñ xamee lan mooy lislaam ci boppamit ban taxawaay la murid am ci biir lislaam boobu lan mooy toolub lislaam bu yaatu bi boo toolub lislaam bu yaatu boobu ban waar la ci murid di bay loolu kon waxtaan wi war naa tàmbalee foofu nekk laytaayam kon l'islam ñun ñëpp xam nañ ko ci gàttal mooy diine ji yàlla wàccee ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mottilee ci diine yépp nga xam ne moo ko jëkkoon mu résumé leen def ko ci diine jooju muy diine ji mujj di diine ji gën a mat di diine ji gën a détaillé gën a dëppoo ak jamono te duutu xew yi mukk ci àdduna muy diine joo xam ne it moom rek la yàlla nangu ko ko ci jaamu amul beneen diine bu yàlla nangu ko ko ci jaamu gannaaw bu lislaam amee ba noppi al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu aleykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diina jox naa leen diina ju mat jox naa leen diina ju ma gërëm yoo xam ne mooy lislaam dellu waxaat ne wa man yabtaxi gayra al islaami fa lan yuqbala ku jaamu yàlla ci jeneen diina ju dul lislaam yàlla nee na du ma la nangul sa jaamu yàlla googee kon lislaam mooy tool boobu kon tool boobu nag dafa mel ni dafa am ay waar bu ñu ko doon wax ci olof dañuy wax ne dafa am ay waar yu ñu ko daggat waar wu ci nekk am lu muy jëmmal suñ demee ca tasawudu saxaar wala ci téere yi sëriñ bi liggéey ma nga ñu cay wax waari lislaam diine ji nga xam ne mooy diine lislaam ji ngeen nekk di ci jaamu yàlla te yàlla nanguwul beneen diine bu dul moom ñetti xaaj rek la moom diine jooju mooy liimaan ak lislaam ak lixsaan mooy ñetti xaaj yi diine mboolem li ñuy yëngu ci diine yépp lu mu yaatu yaatu benn génnu ci ñetti xaaj yooyu nga mel ni da koy laaj na ko bu fekkee ñetti xaaj yooyu la xaaj bu njëkk bi lu mu doon liimaan mooy lan mu ne leen imaanukum yaa ayyuha sigaaru bi man lahu sigaaru wal kibaaru an tu'minu billahi wal malaa'ika juróom benn mbir juróom benn mbir ya ca njëkk mooy nga gëm yàlla jox ko àqam ji moom gëm yonent yim yónni gëm malaaka yim doxale digganteem ak yonent yooyu gëm téere yi nga xam ne moom la boole ak yonent yooyu gëm yowmal qiyaam bi nga xam ne dana ñëw mu ci fay jëf yi waaye gëmaale dox it lañ koy jàngee xam-xamu tawxiid lañ koy jànge waaye loolu ci ginnaaw ci xol la ne dañ koy gëm nit mën na koo wax waaye kenn du ko gis ci jëm wala ñu gis ko ci mbubam wala ñu gis ko ci jëmmam a faw nga am loo wone luy tegtal nit ñi ne sa iman bi nga wax dëgg la ci yow loolu la ñu tuddee lislaam loolu la ñu tuddee l'islam islaamukum yaa ayuha sixaaru liman lahu sixaaru wal kibaaru dicru lilahi wala islaamukum yaa ayuha sixaaru liman lahu dunya wa tilka daaru dicru lilahi wa salaatun wa siyaam xajjun zakatun kullu zi xatman yuraam l'islam yooyu nga xam ne mooy jëmmal sa imaan bi ne ci sa xol ba nit ñi mën laa seere ne jullit nga juróomi yëf la mooy tudd yàlla mu ñaari baat seere yi julli julli juróom woor weeru koor zakka asaka aj makka juróom yooyu ku ko def ku ne mën nañ laa tuddee ne yow ab jullit nga gannaaw boo nekkee ab mu'min bi nga xam ne mënee su ko vérifier ci lu dul nga ne ab jullit laa wane ko ci say jëf liimaan lu mu ñuy jariñ lislaam lu mu ñuy jariñ waaye ihsaan boobu lu mu ñuy jariñ imaan mu wax ñu ne li mu ñuy jariñ mooy naf'ul aqaa'idi xurujul qalbi min kulli kufrin mu'minan bi rabbi aqidatul imaan ku ko am muy tawxiid wéetal yàlla day génn ci sa xol lépp loo xam ne kéefër lay làmboo waaye dugal ci sa xol lépp loo xam ne gëm fiq lu mooy lan lan la jariñ al fiqu naf'uhu salaahu sa'yi fi zahirin wa bila xatan aw gay fiq li muy jariñ mooy defar jëf yi ci saayir sa jëf yi ngay jëf ci saayir di ko julli wala ngay woor wala ngay aj makka wala ngay saraxe wala loo mën di def lu ne la koy tax a baax mooy xam-xamu fiq ngay am ba xam loola noo koy defee lenn lu ci nekk noo koy defee mooy nga sellal sa jaamu yàlla ba mel ni yaa ngi gis yàlla mi ngay jaamu mi ngi ci sa kanam soo dee julli nga teewal yàlla ba mel ni mi ngi ci sa kanam soo dee jàpp nga teewal yàlla ba mel ni mi ngi ci sa kanam soo dee woor nga teewal yàlla ba mel ni mi ngi ci sa kanam looy def lu ne nga teewal yàlla ba mel ni yaa ngi koy gis wala ba mel ni yaa ngi koy gis donte ne moom donte ne gisoo ko moom mi ngi lay gis. buusu bi qabulinil muti barkeb lixsaan li barke bi muy def ci nit ki mooy day sellal mboolem ay jëfam liimaan bi lu mu dëgër dëgër l'islam bi lu dëgër dëgër su àndut ak sellal yàlla soxlawu ca dara te am gi muy am moom sellal ci biir loolu ci liimaan bi ak lislaam bi sell gu muy sell moom tax yàlla nangul la ko bihi yafuusu bi qabulinil muti nangu ko balaa am rek sellal ga dafa am nangu ko balaa am sellal ga dafa am léegi nag suñ xamee ne l'islam ab tool la tool bi ñetti waar la dafa mel ni sëriñ Touba moom bi mu ñëwee dafa topp bi wenn waar wu mu war a bay ci biir lislaam jooju tuddee ko mouridisme wala mu tuddee ko almouridiya wenn waar woowu mooy lan mooy waaru ihsaan bu ñuy bu ñu doon fab murid ne fan lañu koy dugal ci biir ñetti waar yooyu dañuy wax ne ci waaru ihsaan la dugg ci biir waaru bu toll bi mu ko liggéeyal muy muy yoonu murid mooy sëriñ bi bi muy ñëw dafay fekk lislaam sharia fekk na ko fekk fi ay maam ak i baay ak i mbokk yoo xam ne ay jullit lañ gëm nañ yàlla ca nañ ko waroon a gëmee wala nañ ko xamee woon doon nañ jaamu yàlla it ci lislaam ni mu ko diglee muy aj ak aj makkaak woor ak julleeg sàkk asakaak yooyu yëpp fekkoon na fi ñu di ko def waaye bi mu dikkee li mu gis ne moo gën a yàqu ci sharia boobu ci diine yàlla jooju ñett gënoon a ràpp ci waare lislaam yooyu parce que fekkoon na fi ay jullit yu gëm yàlla gëm yonent yi gëm téere yi fekk fi ay jullit yuy woor di aj màkk di def lépp waaye loolu lépp taxut seen jikko defaru ndax sellal ga ci ñag loolu lépp taxut seen jikko defaru ndax sellal ga nga xam ne moo ñàkk ci loola mu daldi tobbi waar woowu nag ngir bàyyi ko ba gën koo setal mu delluwaat fa mu nekkoon ba ñu mën a jariñoo ñaar njëkk yi muy liimaan bi ak euh, euh, lislaam bi te loolu bu ñu xoolee ci biir xasida yi dafay mel ni sëñ bi mi ngi fàttali loolu bi muy woote fan la fekkoon réew mi mel ni noonu tanabbahu yaa ayyuha shubaanu qaadakumu ila ila alhuda almannaanu fi anna sunnata nabiyina alhuda wala nabiyina alamin ka alayhi xayru salawaati kulla xiin kaadat turaa ka rasmi daarin qad afaa kaadat turaa ka rasmi daarin qad afaa fii za zamaani li mudiyi alxunafaa dafa mel ni daa bëgg wax ne damaa fekk mu ràpp ba mel ni kër goo xam ne ay nit dafaa dëkkoon te kenn dëkkatu fa soo fa demee da nga xam ne fii néeg la woon fii nangam la woon fii nangam la woon waaye dara dëkkatu fa lu ñu mën a dëkkee ràpp na kaadat tura ka rasmi daarin qad afa mel ni rëddu kër gu ràpp noonu la noonu la noonu laa fekkoon diine mel noonu ma dikk nag ngir yeesal diine jooju moom dafa dikk ngir yeesal diine jooju waaw boo demee ci ci ci ci ci ci sëriñ Musaa Ka mi nga xam ne lu bari ci li sëriñ wax ci arab daf koy wax ci olof am na nu mu doon melalee jamono jooja sëriñ saak taalube yaag jigéen ñaag jaxasoo baag lépp waaye ba mu demee ba ca mujjee daf ne kenn amatul qasdu li wajhillaahi kaa nga ki fóore faf di jaanillaahi maanaam ba misaalee situation ba nam lépp daf ne kenn amatul qasdu li wajhillaahi mooy kenn amatul ihsaan qasdu li wajhillaahi mooy mooy sellal kon kenn amatuloon ihsaan ci jamono jooju kaang ak i fóore mooy ñi jàng alxuraan ba di ko damoo ak ñi jàng xam alxuraan day day takk ay sër dem di wut ay bàkku yu muy bàkku di ko boole ak alxuraan ay jigéen wër ko bu noppee ñu di ko may di ko eh, kañ di ko sarax boroom xam-xam bi it noonu la meloon jàng ba nekk fóore waaye lay doon sa liggéey mooy nooy def ba am buur boo làqu ci gannaawam ba lépp lu mu def ci ak jubadi nga mën ko ko wutal loo ko ko layale ci sharia loolu moo fi nekkoon bi sëriñ di ñëw moo tax mu ne kaadat tura karas bi daarin xat afa nit ñaa ngi julli nit ñaa ngi woor rek waaye dara newu fi ndax sellal amu fi kenn sellalatul looloo tax nag sëriñ bi jóg nag ngir moom sellal loolu nag daal di tuddee diineem ji diiney yeesal wala tuddee tarixam bi tarixab yeesal tarixab yeesal la ko tuddee waaye tuddeewu ko diine du diine joo xam ne dafa ko sos kon bu ñu doon wax ne lan mooy al muridiya muy muridisme mooy lan suñ ko doon taarif wala ñu di ko définir dañuy wax ne man manhajun tajdidu diin wa ihya sunnati mutahhara benn méthode éducative la aw yoonu yarin la yoonu murit yoonu yarin la mais du diine du diine ju bees yoonu yarin la woo xam ne finalité ba mu am fa mu jublu bëgg fa àgg moo yeesal diine ba mel na mel ni na mel na meloon ci jamono yonent bi xam fan la saal ya nekkoon xam fan la waañ ya nekkoon saa boo dikkaatee ci kër gu ràpp googu lenn lu nekk nga fekk ko barab ba mu nekkoon mu nekkaat kon sëriñ bi day mel ne moom looloo ko taxaw da jóg dundal sunna su yonente bi sallallahu alayhi wasallam yeesal lislaam ba mel na meloon ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wasallam diinun siwa islaami i laa yuhmadu inda wa bihi nujaddidu dama yeesal diine kon day wax ne fekkoon naa fi diine waaye dama fekkoon mu ràpp dama koy yeesal lil mustafa nawaytu maa yujaddidu sunnatahu lgarra wa inni ahmadu dama yeesal sunna dama yeesal diine dama yeesal sunna delloowaat ko fa mu nekkoon kon loolu mooy muridisme wala ak taalube mooy yoonu tarbiya la ngéerum tarbiya la méthode la bu ñuy éduquer bu ñuy yare boo xam ne lam am ci ay finalité méthode bu ne wala manhaj bu ne man kat damaa bëgg yar nit mais bu ma yaree nit ki ba noppi fu ma bëgg mu àgg fa lu ma bëgg mu mu mu mu doon ko lu ma bëgg mu doon ko waaw léegi loolu moom la ñuy tudde alxaayaat mooy al ahdaaf ar raisiya yi nga xam ne soo tabaxee nit ki ba noppi danga naan nit ku mel nii laa bëgg dal di wut ay moyens yu lay may nga mën a tabax nit ku mel noona loolu la ñu tudde ay finalité Sëriñ Tuubaa nag nee ne finalité bi mu amoon moom bi muy tabax yoon day diine day bees ci moom comme tabax ba noppi ku la gis da ngay dund sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa loolu rek moo doonoon bëgg-bëggam loolu rek moo doonoon ak jublukaayam al murid nag mooy kan moom loolu mooy muridisme ngéerum yarukaay la méthode éducative la ki ne murid laa nag mooy kan mooy ki nga xam ne melo yu murid yooyu mi ngi ci moom sol na mbub mi moom murid ab mbubu la kii murid mooy ba ku ko gis mu di ko doxee di ko waxee kooku la ñuy tuddee ab murid kooku la ñuy tuddee ab kon xam nañ lan mooy mu muridee al ak taalube lan mooy ki doon ab taalube moom ci jëmmi boppam mooy kan mooy ki mbir melo yooyu dëggu ci moom al iman wal islam wal ihsan di ko wax ne nit ñi adduna moom ñaar rek la minkum wa minkum minkum wa minkum rek la nit ñëpp minkum wa minkum la minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu axira ñaar yooyu képp fi nekk minkum wa minkum boo dul ci bii rek ci bii nga bokk sëñ Tuubaa nag bi mu tànn mooy minkum man yuridul axira mooy al baatu al murid minkum man yuridul axira li wa ci man amara bil ibada nee na murid boo ko doon melal mooy koo xam ne nga ne ko kan mooy murid mu ne isil muridu laa yuridu abada gayra rida arrahmani haysu qasada murid mooy koo xam ne lépp looy yëngu rek ngërëmal yàlla nga cay wut bëggoo alal bëggoo ay doom bëggoo lenn loo ca bëgg it da koo bëgg ngir bëgg caa am ngërëmal yàlla moo du abada abada gayra rida arrahmani haysu qasada am na boroom xam-xam yu koy faral di wax ci mu mutasawifoon yi ne murid dëgg-dëgg man laa yamliku shay'an wala yamlikuhu shay'un mooy koo xam ne moomul dara dara moomu moomul dara ndax lu mu am yàllaa ko moom waaye kenn moomu ko kudul yàlla kenn moomu ko kudul yàlla al muridu man laa yem yamliku shay'an ki am indépendance kenn moomu ko moomul dara moom moo am indépendance moom moomul keneen ku koy conditionné war ko waaye faw ñu am lu ñuy tuddee ay melo wala ñu di ko tuddee ay principe wala ñu di ko tuddee ay mbirit mbir yoo xam ne murit googu du mën a dëggu ci nit ki fii melo yooyu amu ko nga bu ñu ko melalee ba noppi kenn ku nekk da ngay natt sa bopp maanaam bu ñu ko doon natt ci ci luxatu luxatul asr boobu dañaan ban nisba mi awiya laa am ci lii pour pourcentage bi ma ci am fan laa ci toll man en tant que am murid ndax man murid laa cinquante pour cent wala murid laa cent pour cent wala murid laa soixante pour cent su melo yi àggee kenn ku ne boo nattee sa bopp da nga mën a xam fan nga toll yow ci biir murid googu te melo yooyu it meekut melo yoo xam ne danañ ci waxal kenn ku dul sëriñ bi moom murid melo buñ ci wax rek sëriñ bi fa mu ko wax la ñuy indi teg ko ñu xam ne wax ci boppam la lu wax joo xam ne danga nga koy taawil wala da nga koy istimbaat wala ci meloy murid la bokk xam ak jaamu yàlla am xam-xam jaamu yàlla soo gisee saa boo xam ne ñaari ñaari melo la waaye saa buñ ci waxtaan dañ koy boole ndax day ñaari melo yoo xam ne dafa am mu mënuñoo teqale ko ñoom ñaar xam ak jaamu yàlla ndax kuy xam da ngaa bëgg a jaamu yàlla kuy jaamu yàlla danga war a xam moo tax ñaari melo yooyu mënuñoo teqale ko ñoom ñaar doo fekk sëriñ bi di waxtaanee ñaari melo yooyu mukk di wax benn ba bàyyi ba ca des al ilm wal amal al ilm wal amal xam-xam ak liggéey déedéet sëriñ bi al amal foofu al ibada la koy tuddee waaye liggéey leneen la koy tuddee bu ci accès dañ xam nu ngi koy tuddee waaye bi ñuy tuddee travail sëriñ bi du ko tuddee al waaye bu ne al amal rek mooy al ilm boo xam ne yu addi ilaa amal xam-xam bu ñuy jëfee jëfe mooy jaamu yàlla al ilm wal amal kon ñaari sart yi jëkk ci sarti murit mooy xam ak jaamu yàlla am xam-xam jaamu yàlla parce que jaamu yàlla day mel ni xam-xam sax moyen la rek pour jaamu yàlla parce que jaamu yàlla mooy liggéey bi ci kaset boobu moo leen di wax ne Serigne Fallou ko def boo ca delloo da nga gisati mu naan mbir mi du lépp jaamu yàlla rek la jaamu yàlla ak liggéey jaamu yàlla ak liggéey daal dem ba yàgg mën a liggéey bi sax jumtukaay la pour jaamu yàlla waaye mbir bépp jaamu yàlla rek la liggéey bi sax jumtukaay la bu ñuy jël rek pour pour mën a jaamu yàlla waaye lépp jaamu yàlla képp la muy kaset bu am solo boo xam ne bu yàgg la ñu di ko faral di teg waaye ñu bare bari duñ ci def seetlu te wax na ca lépp moom jeex daanaka te ba léegi mën si naa jëfandikoo kaset boobu kon jaamu yàlla googu nga xam ne mooy finalité bi tax yàlla bind doomu aadama mooy xaaye bi tax yàlla bind doomu aadama wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li ya'budun nit ñi ak jinne yi doyewuma leen dara lu dul ñu di ma jaam loolu rek tax ma bind leen te jaamu googu du mën a am te xam amul yàlla li tax mu bind la mooy jaamu yàlla waaye jaamu yàlla gi mënoo koo def te amoo xam-xam boo demee ci usul yoon yi ñu ne la maa laa yatimmul waajibu illa bihi fa wa waajib loo xam ne mënoo def li la war te def te defoo moyen amoo moyen bi kon xam-xam du finalité xam-xam du lu mujj li ñuy sàkku mais moo ñuy àggale ci li mujj la ñuy sàkku kon day la doon warugar jaamu yàlla warugar la moo tax yàlla binduñu waaye jaamu yàlla mënee su koo def te amoo xam-xam kon am xam day la doon warugar ci ab jullit waxuma la ab taalibe boo demee ci jawharun nafis wax wa fi'lu shay'in qabla an ya'lama ma dim ala ibadatin ta'alluma dafa araam ci ab jullit dafa araam ci ab bi mu jóg di jëf jënn jëf te xamul ban àtte la yàlla àtte ci jëf jooja dafa dagan wala dafa araam wala dañ koo sib wala dafa wala dafa dafa dafa dafa war ci moom juróomi àtte yooyu benn jëf booy jëf bu ne en tant que ab jullit en tant que ab taalibe loo yëkkati lu ne war ngaa seet lan mooy attet yàlla ci jëf jooja ci juróomi atte yooyu comme qaddim ala ibadatin taalluma bala ngaa jaamu yàlla kon demal xam lu na ngay jaamoo yàlla ba noppi daana dégg mag mu am solo bu di ko wax wax ju am solo benn mag di ko wax di war faral di wax ne jaamu yàlla mooy li gën a yomb mooy li gën a jafe ndax li tax mu gën a yomb mooy yàlla mooy buur boo xam ne du la teg loo mënul li mu teg lépp loo mën lay doon fa ma fattaqulaa masataatum loo mën rek la lay teg loo teg mukk loo mënul te bu ko neexoon mu teg la loo mënul waaye yërëm na jaam yi ba du leen teg luñ mënul kon yow mën naa jaamu waaye nañ ko bëggee waaye soo fa bàyyee na nga ko bëggee defee ko na nga ko bëggee rek soxlaatul ñaari rakka yi ñuy julli suba yu yomb la waaye soo xéroon ba xeeb ko ne naa ci teg benn yàqu na ñaari rakka képp la ñuy jullil yàlla fajal nga xeeb ko ba ne man damaa war a jullil yàlla junni ñàkk nga ñaari rakka yi ñàkk nga junni rakka yi kon yàlla day bëgg jaamu yàlla gi nga ne ko teg ci ni mu ko bëggee kenn mënut a julli te xamoo nu ñuy jullee kenn mënut a woor te xamoo woore ñuy wooree kenn mënut a aj màkk te xamoo nu ñuy aje màkk kon nekk xam-xam ak jaamu yàlla ak xam-xam mooy ñaari ponk yi nga xam ne moom la ab taalibe war a njëkkee ci li muy def ndax lu dul loolu da ngay am gàcce ëllëg da ngay jëf-jëf ju bari yaakaar si lu bari bu gàcce def lu bari ba fay jot ngeen tàllal seen loxo du ngeen daj dara su ngeen ragalee loolu li ngeen di def na ngeen jiital xam-xam bal ngeen ko def faqaddimu ta'alluman alaa amal loolu lépp ay wax la waaye boo demee ci biir xasida yi li ci sëriñ bi wax ci sàkku xam-xam ci ab murit day bari ba kenn mënu koo wax ci benn jataay waaye la muy wane mooy itteewoo gëm ko itteewoo ak faydaal gëm ko fay faydaal day dem ba àgg ci day mel ni day xitaabante day yiidu bi taallumi fa innahu mutahhir maa ngi lay dénk nga dem jàngi ndax dara mun laa jëlee ci lëndëm lëndëmi réer lu dul jàngi mutahhirun min zulam kon benn murid bu ne Sëriñ Tuubaa jàkkaarloo naag yow ne la demal jàngi yow dellu waxaat ne yéen ñépp nag dem leen jàngi danaa koy faral di wax ci jotaay yu bari ne Sëriñ Tuubaa bu ne fasaari'u lil ilmi ajma'ina li wajhi zil jalali qasidina day mel ni li xew tey ñu naan diwa war a jàng doomi soxna yee war a jàng ñee waruñoo jàng ñii war a jàng mu ne déedéet yéen ñépp dem leen wa saari'u lil ilmi ajma'ina nga ne ko ku bëgg am texe àdduna bëgg am texe alaxira da ngay boole xam ak jëf mooy xam ak jaamu yàlla huma wasilata as-saada ñoom ñaar ñooy ñaari moyens yiñ mën a am ba am texe ci àdduna am texe ci alaxira kenn mënut am texe ci àdduna wala texe ci alaxira te xamoo nga ne ko lu tax mu ne la is kullu aalimin bilaa bi islu aamilin bilaa ilmin yura fa saayuhu mislu haba in nusira nit ki nga xam ne day jàmbaar jàmbaar di jëf-jëf yu riiw yu baax di jaamu yàlla lu bari waaye tegu ko ci xam-xam nee na bu alaxira bu yëwmal xayaamee bañ di ko fay jëfam joojee dañ ko koy jalal lépp mel ni ngelaw dafaa jaar wal ko mu naaw ndax jëpp-jëf ju àndut ak xam-xam yàlla du ko nangu jëpp jëf-jëf joo xam ne àndut ak xam-xam yàlla du ko nangu kon gis nañ ne sëriñ nga xam ne ab la war a góorgóorloo fexe ba lépp lu muy jaamu yàlla mu fexe ba jiital xam-xam ci jaamu yàlla googee am na benn dénkaane boo xam ne dañuy wax ne bi sëriñ bi dem ci géej gi moom la bind bàyyeeku taalibe yi bàyyi woon yaakaar naa ne waa Darou Moukhty danañ ci xam dara ndax wax nañu sëriñ dinaa maam Thierno la bàyyee woon njaboot gi loola danañ ko war a xam ci moom am na boo demee ci aussie bi fi ñu ko bind ci mañ moo ab bi sëriñ Abdoulaye bind ma ngay wax ne wa salaati wa siyaami wa geyriha min kulli ma yajibu ala al mukallaf wax ju leer digal naa man digal naa man Cheikh Ahmadou Bamba digal naa képp ku aju ci man ku wax ne man maay sa kilifa man ngay diglu digal naa la nga xam lu sa pas-pasi liimaan yi tax nga gëm yàlla gëm yàlla bu sell demal xam lu demal jàngi luy tax nga xam nooy jaamoo yàlla ci laab nooy jaamoo yàlla ci julli ci koor ak lépp loo xam ne dafa war mu kàllaf demal xam lu jóg digal naa la ko waaye mu ne yow ma ci bu bu yemoon ci loolu ni murid gi mel léegi lu sëriñ bi defut ñu ne léegi loolu amul solo ak lu mu baax baax bu sëriñ bi waxoon loolu rek dem ñu ne ah ñun ko sëriñ bi wax na loolu waaye ñun ko téere yi fi nekk doyuñu ndax déewu ko taalif déewu ko taalif mu ne wa inni takaffal qad takaffaltu lakum walakin bi tawaali fa fii fiha jami'u zalik du ngeen amul layu sëriñ bi xamaluñu lu ñu war a xamlu digal nañu xamlu waaye xamu xamaluñu lu ñu war a xamlu digal naa leen ko wutal naa leen ay téere yu ngeen ko mën a xamee nga dem ci tasawud sa dem te jawharul nafis masalikul jinaan maxaaliqul niiraat téere yu dul jeex nga xam ne ku ko doyloo liñ soxla ci xam-xam boobu ñuy wax téere yooyu sali sëriñ bi taalif doy na ca sëkk ku ko xam mën nga caa yem mu yem ca sa sa diine mën na caa yem man nga caa ba a dolli dara te sa diine dana leer kon loolu ndigal la loo xam ne sëriñ bi ko bind jëmale ko ci taalibe yi ne leen nañ ko def te warnul naa leen lay tax ñu mën koo def léegi nag mel ni bi mu waxee loolu xam na seytaane fu muy jaar jamono yu nekk day bëreeg moom di bëreeg nit yàlla yépp digal naa leen ngeen jàngi digal naa leen ngeen jaamu ji yàlla waaye saytaane jaar fële daan leen kii de daf leen a bëgg sonal ndax moom li mu am ci yàlla bari na bari goo xam ne yéen ñépp mën na leen yóbbaale ci biir kon jëlul ngeen di def dara da ngeen war dem tëdd mën na leen yóbbaale saytaane wax loolu am ñoo xam ne dañuy mbuboo seytaane boobu di wax taalibe yi ne leen jàng amul solo ak taalibe am solo jàng amul solo ak taalibe am solo wax ju yàqu la jàng amul solo ak taalibe am solo te ak taalibe jàng koy commencé sotti baatu dëgg boo xam ne ka koy wax ay neen la ca namm dëgg la ak taalibe rek kay dëgg waaye lu dig taalibe lu dig taalibe mooy xam te jaamu yàlla xam te jaamu yàlla ca la taalibe di commencé nga ne nag ak taalibe am solo jàng amul solo sëriñ bi xamoon na loolu ba muy ba muy wax loolu xamoon na ne dañ dem ci jamono ay nit di wax loolu mu ne wa man nahaakumu an taallumi fa innahu ila dalaali yantabi ku leen jàng amul solo tere leen jàng tamit waaye yemut ci sax de kàmb la leen di dugal gu ngeen di sànkoo waaye fa huwa xalifatul lainil mujrim kooko leen di wax loola nag bu ngeen dee wër seytaane ak iblis bi ngeen gisul waajoo ja moo ko doon waa jooju naa leen ak taalibe am solo jàng am solo su ngeen dee wër saytaane ak iblis mooy xalifaam ci kaw suuf ni nit yàlla amee ay xalifa saytaane ak iblis dañoo am ay xalifa ci kaw loolu la ñuy wax sëriñ bi kenn du ko xam ci téere yi mais sëriñ bi kenn du ko xam ci téere yi mais li mu bëgg ñu xam ko ci moom ci téere yi la ne la ca def sa yoon néew moom li mu bëgg nga xam ko ci moom yow en tant que ab taalibe ci téere yi la ko def kon yow yow téere yi nga war a waxal parce que la ca def sa yoon néew ca kon ku la def ay téere amul solo jàng amul solo wuute na ak la sëriñ bi wax is kullu man fi zamani manaa min altaallumi fa innahu daa li bidatin shaniatin idil amal in lam yakun bil almi shaabahu xala ndax képp koo xam ne nee na leen jàng amul solo ci jamono ji ñu toll ca jamono jooja la doon wax waaye rawatina jamono ji ñu tollati gis nga Sëriñ Tuubaa ay waxam ni muy ànd ak jamono nga xam ne jamono jamiy waxal day dem ba weesu lu yàgg mel ni tey lay wax ku leen tere jàng ci jamono ji ñu nekk mu ngi leen di woote woo ci biddaa bu ñaaw biddaa foofu li muy tekki mooy lu kenn musul wax lu kenn musul def kuy woote ne jàng amul solo yaa ngi indi biddaa biddaa mooy loo xam ne kenn musu koo def kenn musu koo wax kenn musu koo def waaye biddaa bu ñaaw sax la leen woo parce que am na biddaa bu rafet waaye kiy wax loolu moom daf leen woo te woo leen ci biddaa bu ñaaw nga ne ko lu tax mu ne la ndax jëf ki lay woo naan la kaay jëf te bul jiital xam jëf jëm lay woo mooy jëf ju yàqu lay doon saabahul xalal xalal mooy jëf ji day am xalal day yàqu boo ca noppee day yàqu kon gis nga sëriñ bi moom ni mu wootee ci xam-xam ak ni mu teeloon a dégg ñi nga xam ne dañuy dem ci ba ci jamono ñuy fal nit ñi xam-xam te bëgg ko teg ci seen bànneexu bakkan te ña ëpp ci ña koy def la woote mooy na nit ñi réer ba ma mën leen a nax ndax nit ñi bu ñu yewoo duutuma leen mën a jariñoo déedéet sëñ Tuubaa ñam àndaloon dañ ne jar maam Cerno Birahim daf ne jar sëñ Gaawaan ne jar ba noppi gis ci sëñ Tuubaa lu leen jaral ànd ak moom te xam ne naxu leen kon ñooñu jàng teewu leen a am kilifa jàng teewu leen doon ay talib waaye la gën am solo ci sëñ bi itteewoo gum itteewoo jàng dama faral di ko wax ñépp dañoo jàpp ne sëñ Tuubaa not na ay noonam ba gañe na leen ku di murid loolu nga gëm mooy sëñ Tuubaa not na ay noonam gañe na leen te te alwaaqe loolu la wax réalité bi loolu la wax mooy sëñ Touba gañe na ay noonam fii ñu toog nii ci Darou Moussi ak fee ca Touba ku fi ñëw foog fekk jàkka ji yu mel nii taalibe yu mel nii toog fi nga xam ne kon sëñ Touba gañe na ay noonam kon loolu kenn wérantewu waaye lan la gañee ay noonam ban arme la amoon ba gañe ay noonam ban arme la gañe la la amoon ba ba gañe ay noonam mooy arme ba mu doon jihaatee gañe ay noonam moom moo waxal boppam ne arme boobu mooy xam-xam ak jaamu yàlla xam-xam ak jaamu li ma yàlla ci li ma xam inni ujahidu bil ulumi wa bit tuqa abdan xadiman wal muhaymin shahid maa ngi xeex ak ya jihaad ci yoon yàlla jihaad ji ma jihaad ci yoonu yàlla ba am li ma am maa ngi ko amee ci xam-xam ak ragal yàlla mooy xam-xam ak jëfe li ma xam ci laa amee li ma amee kon nag ku dib murit jàpp ne léegi mën ngaa not sab noonu ci ngànnaay lu gën a ñaw li sëñ notee woon ay noonam da ngay nax sa bopp da ndax nax sa te nee na ay noona moom li mu leen noté mooy xam ak jëf jëfe lim xam inni ujahidu bil ulumi wa bit tuqa dem ba àgg ci sax tasawuf bi nga xam ne ci biiram la yoonu murid nekk mu yoonu soufisme la tasawuf boroom xam-xam yi di wuute naan lan mooy tasawuf lan mooy tasawuf lan mooy tasawuf kenn ku nekk indi sa définition bu dul jeex wax ju dul jeex kenn ku ne ne nangam mooy tasawuf Sëriñ Tuubaa moom bañ ko laajee tasawuf lam wax mooy xam ak jëfe nit ku xam tey jëfe lam xam mooy mutasawif wal xaasilu suufiyu aalimun amil bi ilmihi xaqiqatan walam yamin ab suufi yu dëgg dëgg dëgg mooy ku xam tey jëfe lam xam Sëriñ Tuubaa moom noonu la définir tasawuf wax ja bëriwul wal xaasilu suufiyu aalimun amil bi ilmihi xaqiqatan walam yamin xam te jëfe dëgg dëgg la nga xam nee na loolu mooy suufi léegi nag bi mu la digalee loolu nag ñu bari jàpp ne bu Sëriñ Tuubaa ne dem leen jàngi mooy ñëpp dañoo war a dem nekk ay kaa nga ki fóore loolu mënut a nekk ci benn jamono mësul nekk tam ci benn jamono mësul nekk ci benn jamono wa ma kaana al li yanfiru kaafa falaw laa nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa daa am ñuy jàngi ñëw di jàngal ñi ci des moo tax bu la diggalee jàng dafa lay wax ne la munta ñàkk di faratay jëmm ay ni ci njàng ci ab taalibe mooy xam-xamu tawxiid bii tax nga gëm yàlla la nga war a xam ci yàlla la war ci moom la jomb ci moom la dagan ci moom lu mu néew néew ci xam-xamu tawxiid murid bi war naa am lool bu dee xam-xamu lu mu néew néew war ngaa xam nooy jullee correctement ak la ca ànd looy wooree nooy ajee makka nooy sakkee asat juróom yooyu lu mu néew néew ci ab murid war naa xam lool bu dee elmu tasawuf mabaadi ut tasawuf yi nga xam ne munta ñàkk te buñ ko doon tëggati mën nañu mooy tomb yi ñuy bëgg a waxtaanee muy tax a nekk ab taalibe loolu ab taalibe war na koo xam moom kon minimum mooy lool te sëriñ bi dafa mel ni dafa xamoon baatu minimum boobu ba bi mu dikkee dañu taalifal taalifaluñu leneen ci diine lu dul loolu lu aju ci ñett yooyu képp la ñu taalifal liimaan lislaam lihsaan képp ci la ñu ngir xam ne loolu ku ci ku ci yem ci sa xam-xam ku waan bari xam-xam ak lu mu rëy su jëfeewut loolu yow yaa ko ëpp xam-xam su jëfee loolu nga jëfee loolu yéen a yem ci xam-xam kon ñett yooyu ab taalibe warut a mën a ñàkk yooyu ci ci ci ci xam ak bépp xam-xam buy jariñ nag parce que xam ñaar la fardu ayni fardu kifaaya xam-xam boo xam ne fardu ayni la soo demee ca imam Ghazali ca ca ca Ihya Ulumuddin moom day teqale xam-xam ne ñaari xam-xam la te Sëriñ Tuubaa ci imaamu Ghazali lay jëlee lu bari ci li muy wax rawatina ci Masaalikul Jinaan daf ne xam-xam ñaari xam-xam la fardu ayn nga ne ko xam-xam buy fardu ayn imam Xasali mooy lan mooy al ilmu bi kayfiyati al amali al waajibi waqta wujubihi maanaam définition bu bu bu doy la boo xam ne ñu bare bari duñ ci def attention fardu ayn ci xam mooy lan mooy al ilmu bi kayfiyati al amali al waajibi waqta wujubihi mooy xam lépp lu la war yàlla togg la ko bala nga koo def nga xam noo koy defe lépp lu la war yàlla togg la ko bala nga koo def nga xam noo koy defee bala ngaa julli xam nooy julle bala ngaa woor xam nooy woore bala ngaa sëy xam nooy sëyee bala ngaa jaay xam nooy jaayee bala ngaa jënd xam nooy jëndee bala ngaa saraxe xam nooy saraxee bala ngaa tukki xam nooy tukkee sa dund bépp day daal dund ci xam-xam al ilmu bi kayfiyati al amali al waajib lii daal warteef la ci yow obligation la ci yow bëgg naa koo def nu ma koy defee ban yoon laa koy defee loolu nee mooy fardu ay ayni ci xam-xam nee na ko fardu kifaaya mooy lan mu ne al ilmu alladi laa yastaghni laa yustaghna anhu fi quwaami alxaya umuri dunia fi quwaami umuri dunia mooy xam-xam boo xam ne adduna mënu koo ñàkk loolu ñuy wax naan ñu defee ne bu ñee xam-xam Sëriñ Tuubaa day ñu ne xam-xamu diine lay wootee jàngal nu ñuy jullee jàngal nu ñuy wooree jàngal nu ñuy aji makka déedéet waaye ak wa kullu ilmin bi manaafi'a yafi am na ci benn bayit boo xam ne loolu la wax ba mu soññee ci xam-xam yépp ba noppi daal ne nag wa kullu ilmin bi manafia yëfi ak bépp xam-xam buy indi njariñ bépp xam-xam buy jariñ doomu aadama ci àdduna wala mu ñu ko jariñ ci alaxira booba xam-xam xam lu ko fardu kifaaya la imam Xasali ba mu koy misaal deful ni fuqaha yi def fuqaha yi bu ñuy bu ñuy misaal fardu kifaaya dañuy misaal bëgg a jege yàlla kon murid mooy kuy sàkk lu lew ba mën a jege yàlla loolu dañuy faral di wax ne Sëriñ Tuubaa fab gëm fab liggéey sàkk lu lew dugal ko ci biir mouridisme dafay corriger loo xam ne soufisme da ko baaxoo woon ñi daan woote soufisme jëkk sëriñ bi ak ñu mel ni sëriñ bi saa bu ñu mësaan woote soufisme mooy soufisme daal mooy ne ci jàkka ji xale bu ndaw bu am fanweeri at ñaar fukki at ak juróom dal di dem wut course dal di wute kaala nekk ci jàkka ji di ci fanaan ak yendu du liggéey du def dara bu ñu ko waxee mu ne ab mutasawif la ab mutasawif la sëriñ bi ne déedéet loolu du tasawuf loolu du tasawuf bu kenn jàpp ne loolu mooy mooy mooy mooy mooy tasawuf te te mutasawifoon yu bari noonu lañ doon def tarixa yu bari la leen la leen la leen tax avancé wuñu mooy bañ demee ba àgg foofa dañoo jàpp ne léegi soufisme mooy yor kurus di wér do rek waaw subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah allahu akbar allahu akbar dëkk ca guddeeg bëccëg te yàlla doo dëkk ci loolu ba mu tawal la xaalis doo dëkk ci loolu ba mu la wurus doo dëkk ci loolu ba mu tawal xaalis wala wurus nit du baax ba yàlla tawal ko xaalis du baax ba yàlla tawal ko wurus liggéey mooy may xaalis liggéey mooy may wurus kon sëriñ bi da tasawuf loolu tasawuf mooy nga nga nga def jaamu yàlla ni nga ko war a jaamu mais dem liggéey ci àll ba ni nga ko war a liggéey loolu mooy tasawuf amal batalatu wa tadyi'u al umr bi ghayri ma yughni fadaa'uhu yadur chômage xëy tëdd xëy ataaya xëy mariage sëriñ bi nee na amul njariñ fadaa uhu yadur jàngoro la joo xam ne day lor nit waaye du ko jariñ mukk muy chômage ak tayal te wakkilu ci yàlla ba bàyyi liggéey du wakkilu ci yàlla loolu mooy tawaakul du tawakkul tawakkul ak tawaakul dafa am benn baat képp benn benn araf rek leen wutale at tawakkulu at tawaakulu at tawakkul mooy nga def asbaab yi la yàlla digal nga def ko te xam ne yàllaay maye ak tawaakul mooy tëdd fi nga tëdd tàllal yàlla ay loxo naan ko may ma mooy tawaakul mooy yàccaaral nit ku yàccaaral di wérdo rek di julli rek di wérdo rek di julli rek jàpp ne dana wérdo dana julli ba yàlla may ko alal te du am mukk ndax bu sa am sëñ bi ne waa alam bi anna al kasba laa yunaafi tawakkulan laa takku itlaaf bul sànku bul réer kasbu fànn liggéey daxontewul ak wakkilu ci yàlla waalam bi anna al kasba laa yunaafi tawakkulan laa taku sa illa nga ne ko lan mooy tawakkul mu nekk ne ko xasbuka min tawakkulin allaa tara mujriya rizqika siwa rabbil wara na la doy ci wakilu nga bañ a gis ne kenn lay may ku yàlla damaa dem ci marché ba ubbi sama bitig di jaay mais damay xam ne jaay taxul a jaral jaay taxut am alal mais ubbi bitig lañ ma digal mën naa ubbi bitig ubbi bitig lañ ma digal daa dem ubbi bitig def ca marchandise toog fa di jaay di xaar yàlla xam ne mooy maye hasbuka min tawakkulin an la tara mujriya rizqika kiy dawal sa wërsëg di la may di la may njarte nga mën a am bénéfice mooy yàlla waaye yow jaay la ñu digal mu daal wax beneen bayit ne la kon fa zahiran iktasib imtisala wa batinan istaslim ittikaala ci saayir si na nga faggu ngir topp digalul yàlla demal sabab lu ji sàkku ngir topp ndigalul yàlla famshu fi manakibiha la yàlla wax dem leen sàkku ji lu ngeen am dugg leen ci suuf si dem leen tukki waaw dem leen wuti lu ngeen am famshu fi manakibiha ida qudiyati salatu fantashiru fil ardi wabtaxu min fadlillah dem leen wuti su ngeen jullee ba noppi rek bu leen nekk ci jàkka ja di rek te bàyyi mais dem leen gën leen jàkka ji dem liggéey fantashiru fil ardi mu ne wa baatilan istaslim ittikaala waaye ci biir bi nag soo dee sakku di faggu di kër kër yi na nga xam ne nag da war a wakkilu ci yàlla nag xam ne yàllaay maye jaamay sakku yàllaay maye loolu la wolof wax jaam mooy sakku yàllaay maye kon bul ne yàllaay maye ba bañ sàkku mais bul sàkku ba ne mën naa am te yàlla du ma may da ngay boole ñaar yépp jaamay sakku yàllaay maye. fa tarku kasbin liddia tawakkuli ma altifatin fi'lu xumraanin jëli suñ tubaab lu leer nañu la wax nee na toog fi nga toog bëgg li gaa yi bëgg ci oto bëgg li gaa yi bëgg ciy kër bëgg li gaa yi bëgg ciy soxna bëgg li gaa yi bëgg ciy teraanga ba noppi ne damay wakkilu ci yàlla duma liggéey nee na ab dof nga yow mi koy wax ab dof rek nga ku wax loolu rek ab dof nga ndax yàlla du la ci fekk mukk ci àdduna doo wér du mukk ba am alal doo naafila mukk ba am alal doo julli mukk ba am alal julli ak la ak wirda du maye alal ndax loolu tax koo jóg loolu tax koo jóg lil asaf nag ma la li gën a metti léegi mooy loolu nit ñi léegi dañuy jaamu yàlla ngir bëgg a mucc damay julli ngir bëgg a mucc te gis kuy rukkoo faatu fa nitu yàlla kuy rukkoo faatu ca rukkoo ba yow nga ne man damay julli pour bëgg a mucc bëgg a mucc gi mooy ma bëgg a mucc ëllëg julli day musle ëllëg waaye dama bëgg a julli pour bañ a dee damay julli pour bañ a opp damay julli pour bañ a ñàkk déedéet julli loolu tax ko jóg kon da julli ngir yàlla képp kon fa tarku kasbin liddia tawakkuli ma altifatin fi'ru humranin jali moom koy nee na sax au moins lu mu tuuti tuuti nga ne man kat li gaa yi soxla soxlawuma ko du ma liggéey waaye soxla li gaa yi liggéey sax loolu sax baaxul waaye moo tane war waaye soxla li gaa yi yépp soxla ba noppi nag ne du ma liggéey damay wér rek ba am Sëriñ Tuubaa ne déedéet loolu ah, fi alu humraanin jëli jëfi dof la jëfi ku ñàkk xel la jëfi ku naïf la ku xamul lu xew loolu soññ gi mu soññee ci kasbul xalaal suñ gisee résultat ba dëkkub murit buñ dem gis ko fa dëkk bii ñu toog tey muy Daaru Muxti lan moo taxoon ñu sanc ko al ibaada wa kasbul xalaal jaamu yàlla ak fàggu lu lew moo tax borom daaru sanc daaru jaamu yàlla ak fàggu lu lew loolu rek ko fi indi woon fekku gajj boo xam ne ay gaynde ki bukkee ki nangam ñoo fa nekk nga dikk lal fa sab der di gajji benn euh, guerre ak ñaari geer ñetti guerre ngir bëgg a jaamu yàlla ak sàkku lu lew loo mën a jaamu yàlla la lay xamal ne dëgg la mooy li xew tey ni mel tey dëkk boo xam ne tey ki ko sancoon mën nañoo wax ne doomam a ngi nii sëtam a ngi nii nangam a ngi nii dëkk bi ki ko sancoon nga xam ne moom moo fi njëkk a wàcc teg tànkam dëkk bi tey toll ni mu toll loolu ku nit ko amul ixlaas mënoo ko ixlaas rek man loolu dëkk boo fi dégg ñu di ko soow am na junni junniy at wala ay téeméeri téeméeri at te la ci ëpp ca dëkk yooyu day wàññi ko nit ñi di tuxu di dem feneen mais dëkk boo xam ne ki ko sañcoon ay doomam a ngi ci jamono bale mu toll ni mu toll tey gën di yokk ñu yaakaar ne day gën di yokk kon loolu mooy dëkk bu ñu ci ngir jaamu yàlla ak sàkk lu lew kon gis nga ñoom ni ñu déggee woon sàkk lu lew da di jaral gàddaay dem wuti àll sañc ko ngir sàkk lu lew kon sàkk lu lew mooy ñeenteelu ponk wala ñetteelu ponk ci yoonu murid waaye nag benn tomb boo xam ne faw ñu jaar ci mooy sëñ bi ni mu fonkee woon liggéey ak sàkk lu lew ak ni mu koy réyal ak li ci soññee lépp danaan contrôler ñi koy def ñépp ba saa boo xamee ne nag jaamu yàlla ñëw na fekk ñuy sàkk lu lew nañ bàyyi sàkk lu lew dem jaamu yàlla ndax jaamu day mel ni sàkk lu lew moyen la waaye jaamu yàlla mooy objectif nga ne ci moyen ba bàyyi sa objectif nag man kat damay jaay damay jënd julli jot na te jaamu yàlla liggéey jaamu yàlla la kon jaay jënd déedéet mu ne la yow sa ja sa liggéey bi ngay liggéey moyen la pour jaamu yàlla nee nañ allahu akbar ci jàkka ja tëjal sa bitig dem jaamu jaamu ji yàlla wax nañ sëriñ bi ku këram ku fa mas a nekk ñu ne allahu akbar nga continuer ca la ngay nekk ba allahu akbar ja daan daanu wala ñu julli ba noppi bu noppee day woo ña doon liggéey ñu ñu ñëw mu ne fu ngeen tolloon biñ ne ak akbar ñu ne barab sàngam mu ne teppi leen ko ba àgg fa ngeen tolloon ba ñaan allahu akbar teppi leen ko ba toll fa ngeen tolloon ba ñaan allahu akbar bu dee ndox dañ koy tuur bu dee togg dañ koy tuur dañ koy dañ koy jox jeneen duñ ko lekk moo tax loo loo fonk fonk liggéey ak loo ko réyal réyal bul dem ne liggéey jaamu yàlla la rek liggéey jaamu yàlla la waaye liggéey moyen la pour jaamu yàlla loolu la ñu war a wax duñ ko wax moyen la pour jaamu yàlla kon doo bàyyi doo fab doo fab moyen bi jëfandikoo ko ba bàyyi jàmm raaya bi kon sëriñ bi li mu fonk liggéey lépp day digal taalibe bu nekk fu ñu nee allah ak jaamu yàlla gépp sax bu am waxtu wuñ ko war a def boo ko ca defut war caa mën a am bakkaar su waxtu wa jotee looy def bàyyi ko su waxtu wa jotee looy def bàyyi ko allahu akbar mooy bàyyi li ngay def dem jaamu ji yàlla loolu allahu akbar di tekki allahu akbar yàlla moo gën a màgg li nga ne bàyyi ko dem jaamu ji kon ndekete liggéey li muy for for ci yoonu murid kasbul xalaal sàkk lu lew waaye nag du nekk ala xisaabil ibada jaamu yàlla du ko nekk defe naa ñu dëkk Daaru Musi moom xam nañ loolu ci borom Daaru Musi ñeenteel bi ci gàttal rek dañuy gàttal ci ci ci ci euh, euh, ci ponk yi gannaaw bu ñu tuddee xam-xam tudd nañ jaamu yàlla tudd nañ sàkk lu lew ngir bañ a jaamu yàlla waaye yàlla day xéewal ab jaamam mu sàkk lu lew ba mu ëpp ay soxlaam sëriñ bi la ne rek al infaqu fi sabilillah joxe ku dul joxe doo murit ku nay doo murit ab nay mënut a nekk murit ndax infaq fi sabilillah daa bokk ci ponki murit yoonu murit ci ponki lislaam sax la bokk far boole ci principe lislaam yi nga xam ne nit mënut a nekk ab jullit bu sell te du joxe alalam ci yoonu yàlla mënut a ñàkk yàlla ba muy melal al muttaqin alladina yuqimuuna salaa xoola joxe ni mu amee solo ñi ragal yàlla ñooy ñan ñiy taxawal julli xoola julli ni magge di pogg bi gën a rëy ci lislaam waaye wa mimma razaqnahum yunfiqun waaye ña lañ ca teg nag ci jikko gannaaw julli ga mooy dañuy joxe ci yoonu yàlla seen alal dañuy fab seen alal di ko joxe ci yoonu yàlla joxe li tax nga xam am solo gum am solo mooy ajjana mi ñëpp wut nga xam ne lu waaye di def da ngay def ne àjjana nga cay wut moom nga ca soxla yàlla fayale ko ca ndax amul fay gu ko gën a rëy yàlla ba muy jaay àjjana daf ne la koy maye mooy alal ak joxe te alal alal ak joxe sa joxe sa maanaam jihaad ak joxe sa joxe sa bakkan joxe sa alal joxe sa bakkan ñu rey la joxe sa alal joo moom tam lew la inna la ashtara min al mu'minina anfusahum wa amwalahum yàllaa ngi jënd ci yéen seen alal yi ak seen bakkan yi lu mu leen di fayee bi anna lahumul janna àjjana njëgam mooy alal ak bakkan kon gis nga alal kon lu am solo la ci ab jullit am solo ga àgg na ci ñu misaal ko ci Seydina Ousmane yonent bi sallallahu alayhi wasallam toog na ba benn bis mu wax benn wax bu rëy jëmale ko ci Seydina Ousmane te Seydina Ousmane ab richesse la woon boo xam ne alal la amoon daqees na koo xare xëy daqees na koo jaamu yàlla daqees na koo leneen waaye li alal ju bari la amoon te nangu koo def ci yoonu yàlla yonent bi toog ba yàgg benn xare boo xam ne dafa am jullit yi xaw a lottu xaw a ñàkk amuñuy fas amuñuy gëléem amuñuy matériel Seydina Usmaan fab alalam jëpp wala la ëpp ci alalam dem jëndee ko matériel jox jullit yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam kontaan ca loola ba wax ne maa darra Usmaanu ba'da maa fa'ala al-yawm maanaam Usmaan daal bu doon ci suñuy waxin dañ naan lu ko neex def gannaaw tey lu ko neex def yàlla baal na ko léppam jàppeetu ko dara maa darra Usmaan dara dutu ko lor baax damaa fa alal yow gannaaw jëfam ji mu jëf tey dara duutu ko lon dara duutu ko wàññi dara te lu ko waral alal sëñ Tuubaa nga ñu koy wax ca bay di wa fii qaala annabi Usmaanu yashfa'u fii al sab'ina alfan wa kullun xaquhu naaru Seydina Usmaan moomu bu yowal xiyaamee dana ramm juróom-ñaar fukki junniy nit yoo xam ne kenn ku ne da ngaa waroon a dem sawara kon waxuñ ñam war a ramm te ñu waroon a dem ajat waaye am na ci daraja loo xam ne dana ramm juróom-ñaar fukki junni nit yoo xam ne a ah, seen àq mooy sawara la ñu waroon dem te la ko ko may la ca ëpp joxe ci yoonu yàlla la kon ndekete dugal joxe ci yoonu murid nekk na loo xam ne lu am solo la kon am murid mënut a ñàkk joxe suñ xoolee jeexiti joxe jooju ci biir yoonu murid lu fi am lu ñu fi réaliser rek joxe ko andi ngeen toog misaal la ci. am na ñoo xam ne mënuñu woon a gëm ne ay nit ay individus yoo xam ne amuñu gouvernement amuñu état amuñu ay association amuñu dara amuñu ay entreprise mën nañoo toog dajale tabax lu toll nii kenn ku ne nuq ci sa bëy jiba rek joxe ñu dajale joxe lu toll noonu am na ñoo xam ne ñeneen ni ñeneen nit ñu gëmut principe boobu jàpp nañu loolu wërta mën a nekk te am na fii am na Touba am na feneen mboolem projet yi yoonu murid am yépp musuñoo dem ci naar di ko yalwaan mosuñoo dem tubaab di ko yalwaan dañoo nuqi joxe tepp wala projet yi fa am jumaay Tuubaa nga ne la jumaay Daaru Muxti ngi nii yeneen jumaa ngi ci réew mi murid yee ko tabax te seen alal lañ fab def ca te ñoom ñëpp kenn ku ci da liggéey ba am lu lew fab alal jooje def ci biir ci biir euh, joxe boobu nag ma amoon ci xalaat tuuti rek ne lu ne it jamono daf koy defar man a joxe li ñuy def ci yoonu murid lu am solo la principe la mënut a ñàkk ab murid bu dul joxe mu ne su ko tuddee ab murid murid bu dul joxe kenn mënu ko tudde am murid moo ko tudde boppam waaye mënu ko tudd waaye li muy baax baax nag am na anarchie bu ci nekk maanaam jaarul ci yoon bu ñu seetee murid yi ni ñuy joxee li ñu am ci ay ay ay alal li ñu am ci ay moyens tolloowul ak lu li ñuy réaliser ñoom ci seen bopp jumaa ji Daaru Muxti ji li muy rëy rëy nii ngeen di ko gis li waxuma la murid yi waaye ñi yaakaar borom daaru war na nañoo mën a tabax junni jumaa yu toll nii su fekkoon organisation bi gën naa jaar ci yoon maanaam bu ñu ko naw jàpp ne rëy ci ñoom lu tuuti la ci taalibe ci borom daaru képp jumaa ji tuuti na ci ñoom waxuma laa murid ci su fekkoon organisation am na organisation ba mooy ñu organiser ni ñuy joxee di organiser ni ñu koy collecté ni ñuy collecté addiya yi jaar na yoon jaarul yoon da ngay da ngay da ngay dem rek léegi ci ci benn dëkk bu mel ni Italie benn dëkk bu mel ni Espagne benn dëkk bu mel ni fenn benn murid mooy jekki-jekki rek liggéey ba amatul liggéey xamatul lu muy def euh, amatul pexe mu daal fexe formé daa ay daayira daayira yi kenn ku nekk di cotiser weer bi nekk nangam nangam daayira bi amul ñu koy contrôler amul ku koy xool amul dara moom mooy lépp mooy buur mooy bumi lu ko neex def lu ko neex wax fu ko neex la koy jëmee lu ko neex la koy defee yooyu mënoon nañu ko organiser parce que jamono dépassé na foofu waroon nañu mën a organiser ni ñu koy joxee di organiser aw juhu sarf fi ñu koy def dégg naa euh, mag mu am solo mu wax ne sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma nee na bu ngeen ilifee ay nit dangeen fexe ba leen di laaj luñ am te di ko dugal fuñ xam ñi ngeen ilif da ngeen di laaj luñ am bu leen leen sonal ba laaj luñ amul day leen laaj luñ am waaye bu ngeen ko laajee ba noppi da ngeen koy dugal fuñ xam muy principe boo xam ne lu leen may saf ca dëgg kon ndekete joxe bi baax na waaye buñ ko organiser ba gis nga même l'islam ni mu fonk fonk joxe mais da ko organiser wut azaka ne nii la nii la nii lañ koy génnee nii lañ koy jox fii lañ koy jaar fii lañ koy jaar sarax dañ koy génne nii lañ koy génnee fii lañ koy jox kii lañ koy jox fii lañ koy jaar kon joxe bi li muy baax baax buñ ko organiser woon danañ mën a réaliser lu ëpp projet yi ñuy réaliser ci lu gën a yomb ci lu gën a bari juróomeel bi ci gaaw gannaaw bu joxe jàllee nag mooy am murit day am kilifa almubaaya jaayante jaayante ci yoonu murit la bokk bal jaayante sax ci yoonu lislaam la bokk cosaan la ci lislaam maanaam nit jekki-jekki rek ne murit laa gëm naa Sëriñ Tuubaa dama koy liggéeyal nangam nangam waaye jaayante mënul am mënul nekk faaw nga jaayante ndax saxaaba yi dañ doon jaayante yonent bi sallallahu alayhi wasallam inna alladina yubaayi'unaka innama yubaayi'una allah yadullahi fawqa aydihim jaayante laqad radiyallahu anil mu'minina is yubaayi'unaka jaayante saxaaba yi dañu doon jaayante